ah loolu dug rëccu wa sharra nadamati loolu nag mooy yées dem ba yowmal qiyaam di rëccu te looy rëccu mooy xam nga dadaa faat lu yiw lu rafaat la wa min annaasi man laa yatil jumu'ata illaa dubura mu ne te am na nag ci nit ñi ñoo xamante ne du ñu dikkal àjjuma lu dul ñoom moom foo jaar ñu tardé <laughs> am na ci nit ñi mooy ci jullit ñi ñoo xamante ne ni àjjuma mais seen tele yi lañuy nekk seen kër yi topp di seetaanum télé yi ñàkk fayda heure bi jot de ñu xam ne imaam baa ngay xutba ñu ay ay xutba yi da ngay waaru ko waaw oh, toog nekk ci la nekk ba yi ñu ne wax kay nañ dem bu ñu demee léeg-léeg fekk gaa yi dëpp waaw mu ne am na te loolu ñun xam nañu ko waaw wa minan naasi man ya'til jumu'ata illaa dubura bàyyi ba waxtu wi weesu ba gaa yi julli <coughs> julli ba pare ngay door a fël quoi na nii mais gaa yi dañu julli ba pare sëtëtët wala ñëw fekk benn gaa yi yow bokkatoo ci benn ràkk yow da ñëw fekk gaa yi toog di waaju sëlmal te dara terewu la woon a dem lu dul sa gàttañ ak nekk ci télé yeeg seen forum yeeg seen whatsapp yeeg gaa yooyu waaw Snapchat xaw ma ngeen koy waxe chap yi sonal gaa yi ba tax du ñu def li leen yàlla digal wat chap na xaw ma snat chap ngeen koy waxe xaw mun na waaw <laughs> léegi yée nekk ci réseaux sociaux yi rek <coughs> waaw ñenn ñi moom toog di waxtaan waxtaan woo xam ne jariñul dara waaw kon wa naa si man yatil jumu'ata illaa dubra mu ne wa naa si man laa yadhkuru allaha illaa hajra am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoom duñu dugg ñu tudd yàlla loolu dañ koy gàddaay mooy ñoom moom c'est rarement waaw wala yadhkuruna mooy innal munafiqina fi darkil asfali minan nar waaw munafiq yi <clears throat> mooy seen affaire ah ñoom mudabdabina bayna dhalik la ila haula wala ila haula mooy bi muy wax waaw kay eh, ñi nga xam ne wa ila qaamu ila salaa bu ñu jógee jëm ci julli ñoom naafiq yi qaamu kusaala dañuy tayel yurauna naas di gis te nit ñi bu doon nit ñi di julli waaw parce que fii mënuñu def lu dul julli parce que bon bu ñu julliwul du baax ci ñoom parce que seen réputation day yàqu seen carnet d'adresse day yàqu nan la ñuy mën a ñëwatee ci sëriñ bi comme que nekk nañ ci mbooloo mi il faut mu julli waaw nga gis ko muy fexe di rafetal julli gi lu mu man alors que loolu gëmu ci dara parce que këram bu fa newoon moom kese du julli te bu ne woon ak mbokkam yi wa ida xalaa ba'dum ila ba'd bu ñu bu ñu wéetee kenn du ci julli kon nag ñoom nag xaamoo kusaalaa waaw te duñu tudd yàlla lu dul lu néew yuraa'una an-naas wala yadhkuruna allaha illa qalila lu dul lu néew parce que julli ja lañ cey tudd mooy taf-taf googu lool la moon am na ci nit ñi mooy naafiq yi man laa yadhkuru allaha illa hajra ak ñi nga xam ne vraiment dañu insouciant waaw topp seen bànneex ak seen jàpp diine gi doxuñu ko benn gëdd te loolu ak a yomb ñu ñun sénégalais moo tax koor gi nga gis ñuy fooy affaire yi ci xëdd yeeg ay baay diw laay dégloo walla wala hayya salaat ga laay xaar ak wala wala salaatu xayrun minan nawmi ji laay xaar ak di lekk rek muy yooyu yëpp ñuy fooy diine ji waaw. nga gis koor gi li ci rawati xoolal tele yi télé yi télé yi jar nañu couper jar nañu sax bañ a am chaîne yi waaw. seen théâtre yi nga xam ne lépp foowe diine ji la waaw xoolal rek <laughs> te gis nañ ci Tabuk fii gaa yi doon saboote dinañ ko gis <coughs> ci naafiq yi ñuy wax ñu naan dañ doon saboote alquran ne taw ba abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum waaw yéen buur yàlla ndawam bi ah moom ngeen di saboote qad kafartum weddi ngeen ba'da imaanikum ginnaaw ba ngeen gëmee ñun nag li gën a précieux lañuy li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam Isra wal Mi'raj lañ ko ko jox moom lañuy ñuy nga gis théâtre yi ku nekk di julli di fo waaw tiim caméra bi di yàq koor yi di wane ku nekk di jaay nan laay def ba yàq koor te li yépp daanaka kenn génn ci xanaa ay lamp faal yooyu ñoom yeneen la ñoom moom ñoo ëpp fulla voilà télé yooyu moom. ñoom moom ñoom moom xalaatoo gis fa yooyu mais xoolal suñu chaîne national yi waaw ñépp waaw lu dul lu néew lu dul lu néew walla iyaazu billaah ñuy fowe diine ji te kenn waxul doo dégg kenn doo dégg xalifa bu wax metti lu mbir mi doo dégg sëriñ bu kaas doo dégg oustaz bu kaas daanaka am na nag ñuy kaas mais ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooñ ñooy les sans voix waaw ab sans voix ku amul baat buy wax kenn du ko dégg mais nag na waxa bu mbade waaw na continuer di wax na continuer di wax waaw waaye kenn du wax ñi war a wax ñi nga xam ne ñoo yor micro yi ñi nga xam ne ñoo am audience ñi nga xam ne ñoom lañuy déglu kenn du wax waaw walla iyaadu billaah léeg-léeg sax nga dégg ci ku màgg ci ñoom que moom mu wax luy wane ne day suivre yooyu wal iyaadu billah te moom mooy nee na kooku kooku rusoon naa wax moo fi toogal maamam wala kii muy askane la boppam muy askane la boppam ci maamam te maamam nekk nit ñu non non non xam ne wallaahi loolu moom waroon ngaa rus dangaa waroon a changer sant yow wala sax ngay war a wax ngay rusa wax ne di wéy sama maam walla di sama baay waroon nga ko rusa wax waaw mais nag dañuy jàpp ne loolu sax diwey maamam wala diwey baayam moo tax ñu sañ a def yooyu waliyaadu billah waliyaadu waaw mu ne wa min a'zami al-xataaya al waaw li gën yées nag ci beneen bi kadub al-lisaanu li gën a ci li nga xam ne mooy bàkkaar yi nag mooy làmmeñ woo xam ne làmmeñu ex woo xam ne làmmeñu ci boppam kasub la mooy làmmeñ woo xam ne expliquer kese lay def waaw mais daanaka du mën a wax lu jub lu mu wax boo moom ñàkk vérifier rek ngaw kay da ngay vérifier parce que l'islam ñu digal ñuy investigation sinon bi mu ko waxee manoon nga taxaw ni kiy waxul dëgg waaw alaamatul kadib yépp day feeñ ci ay waxam mu nekk un grand explicateur kon li gën a ci bàkkaar yi mooy allisaanul kaddaab wala allisaanul kadhub làmmeñ wi nga xam ne nar kese lay def waaw du xaw wax lu jub wala dëgg mu ne wa xayral ghina ghina nafs li gën ci woomal lu nit mën a woomal mooy sa bakkan nga woomal sa bakkan mooy yow doo doyeel kenn dara yow dangay ngay doyloo li nit ñi li nekk ci loxoy nit ñi doyloo ko boo amee dara looy jàmbat jàmbat ko sa borom. innama ashku bathi wa huzni ila allah wa a'lamu min allah ma la ta'lamun kama qaala ah, boo amee looy jàmbat jàmbat ko sa borom waaw jàmbat ko sa borom waaye bu ko jàmbat nit ñi ndax nit ñi du ñu la fajal dañ lay xamal rek daal di lay weeje say mbir li gën a garaaw mooy kon rinan nafs woomalu sa bopp mooy yow li la buur yàlla jox nga doyul nga mu la mu doy la nga doyloo li la buur yàlla defal bu dee ne yow salaire wu 700 euros la jox yemal ci loolu te nga bañ a nekk mooy waaw man nga def ngir am lu ëpp loolu mais bul am ba pare mooy tout le temps nga naan mooy gaa yi la di moom non dëgg la defal ngir am lu ëpp loolu man nga ko waaye nag à chaque fois lu la yàlla jox man bu dee salaire u 5000 euros la ma yàlla jox doo baax na. ma yem ci loolu bañ a nekk di xool gaa yi nga xam ne ay 100000 euros la ñu par mois tout le temps nekk ci loolu lu ma yàlla jox nag ma xool lu ëpp damay doylu bu ma defee li ma war a def daal lu ma yàlla sédd ma xam ne lii mën a sédd waaw loolu mooy xinan nafs wa xayra zaadi taqwa li gën nag ci yóbbal ci suñu tukki bii nga xam ne lépp tukki la te bu tukki la waaye suñu àddina bii tukki la ci tukki lañ ne waaw ba ñu juddoo ba ñu majeure ba léegi ñu ngi tukki fan lañ jëm ilallah wa inna ila rabbikal muntaha waaw dee nag du dara dul benn paa bu ñuy teg ngir àgg voilà boo àggee fii nag yow dee boo xasee àgg ci àddina boo defee ba àgg ci yàlla ci àddina mooy dee bi bu ñëwee yow du nekk du dara intixaal la rek mooy àgg nga da lay jële rek la tarkabunna tabaqan an tabaq dinaa leen jaarale ci ay ay étape jaak topp ay étape benn étape la rek ci étape yi kon wa xayra zaadi sa tazawwadu fa inna xayra zaadi alxuraan wax ut leen yóbbal ñu foog na waay loolu de xanaa ay pizza yu baax walla ay ay ay ay yu baax cere defaraale ay yooyu yóbbaale ñoom muusal affaire yi mu ne déet nga tasawadoo yóbbal leen yaa fayeen waxuñu boobu de wa inna li gën ci yóbbal a taqwa mooy ragal yàlla wa rasul xikmati maxaafatullah mu ne li nga xam ne nag mooy <coughs> boppu sagesse mooy ragal yàlla azza wa jalla màgg na tedd na wa xayra ma waqara fi lqulubi lyaqiin lu gën lu mën a rot ci xol mooy alyaqiin mooy certitude wal irtiyaabu min al kufr kantaa di déngi-déggi moom lu la sa boroom wax doo ko gëm moo tax yaqiin ngay am afillaahi shakk faatiri samaawaati wal qaalat lahum rusuluhum suratu ibrahim afillaahi shakk est-ce buur yàlla am na lees ciy déngi-déngi mi nga xam ne moo bind ci lu amul modèle asamawaat asamaan ak suuf ah kon nag al irtiyaabu min al kuf waaw ndax àjjana am na am amul nga nekk yow àjjana am na wala safara nga naan wala yawmal qiyaam buñ deewee dinañ da yegg yàlla nga ci dee ngi est-ce que loolu am na loolu agnostique la tudd voilà mooy moom du ne affaire yi amul mais nag du ne am na ko agnostique la day dute wal irtiyaabu kon déngi déngi minal kufri ci bak ci ba léegi kon ñuy ci xadiisu Uqba ibn Aamir al-Juhani radiyallahu anhu imaam al-Bayhaqi sanadin da'if <coughs> mu ne wan min amalil jaahiliya mu ne kantaa yuuxu boo faatulee di yuuxu woy sama woy foo ma jëm ay way jële ñun de ñun ay waay sama asamaan dem na waay sama suufi dem na déet ndej sa bopp xëcc sa yéere saañ sa bopp ci suuf si daw yuuxu jaar fii gaa yi naan jàpp leen ay waay jile waay déet yooyu kenn du ko def suñu yonent ma lay saa saam tere woon na lool laysa minna man shaqal juyub wala tamal xuduud wala tamal xuduud wa daa bi daawal jaahiliya waaw mu ne bokkul ci ñun ki nga xam ne day xotti yére yi bu amee bu amee musiba musibam dee bu ko dalee ñu ne mbokkam faatu nañu tàgg muy xotti yére yi di ndej lex yi di woote di wax ay wayloon ay way wayloon toskare way way walooy ay waaye sama asamaan dangay wax du sa asamaan fen waaw sama asamaan ak tamit waxi kàcc yi xew ay moom mi nga xamante ne mooy dundal waay waay ki nga xam ne moo doon dundal jën wa ca géej ga picc mu naaw moo la dundal waay waaye dem na lool xam nga ne lool du dëgg voilà kon nag <coughs> wan niyaaxatu min jaahiliya lool ci wàllu riir ci jëfu jaahiliya ak riir lu ne wal ghulul min jusa jahannam kantaa nag di sàcc ci màng mi laatuñu koy hein laata ñu koy séddali loolu mooy dangaa ngaa fekk ci jalu safara biir jahannama rek ci nga tibb jël dugal sa poos waaw mooy e, korut di di di lekk alal joo xam ne alalu ñël la nga koy nga koy sàcc di ko jëfandikoo mel ni yow di jaawale poosu gouvernement beeg poosu réew mi sa poos te loolu min jusaa jahannam du dara kooku daal deful lu dul dafa dem biir safara ah tibb bu fa ay xal yu bari di dugal ci biir bi wa shi'ru min iblis mu li nga xam ne mooy ash-shi'r <coughs> mooy poésie ci iblis la jóge am nga lii moom min nakaara même bu dee alquran dane wa shu'ara'u yatba'uhumul jaahil al wa alam tara annahum fi kulli waadin yahimun wa annahum yaquluuna ma la yaf'alun illa alladhina amanu kon kon gis moo tax lii nii li imaam al-Hafiz Kathir doon wax naan wa hada xadiisun gharib wa nakaara ci nakaara yi nag lii ci la waaw mooy matn bi ci boppam mais bu ñu fàtte ne am matruk mu ngi ci mu ngi ci càllale bi kon nag <laughs> bu amee ay nakaara loolu sepp <laughs> du loo xam ne lu bette la waaw kon wa shu'ara'u yatba'umul ghaawun gaa yee leen di topp rek gaa yu beew yi mu ne alam tara xanaa gisoo ne annahum ñoom yee kulli waadin ci pëjum bu ne ci xur wu ne di gis leen ñuy cëppi cëppee ka tëb ka dal xanaa gisoo leen ci pëjum bu ne ak ci bu ne ñu ne fay cëppi cëppi hein ñooñu xam nga ne kon ñooñu dañuy fontu waaw foo leen gis rek ak seen façon wax yeeg di ŋàññaateeg ak seen waxoo seen seen yu bees yi ñuy génne naan ñooy son yu bees yi ak façon tëggin yi ñuy génne nga gis leen rek ñuy xuus fu ne di fo wa annahum te ñoom yaquluuna ma la yafaluun xam nga chenre bari na ñoo xam ne ñoom seeni chenre mooy xoola chenre jaahiliya yi bari na ñoo xam ne li ñuy wax boo jàppee ne noonu la mooy demeewul noonu wa ah. mu ne nag illa alladina amanu ba mu des ñi gëm wa amilu saalihaati tey jëf jëf ju rafet wa zakarullaha kasiiran ñu tudd tudd tudd tudd tur bu yàlla buur yàlla bi war wantasaru ñu daal di ah, dimbali buur yàlla dimbali diine ji min ba'di ma zulimu ginnaaw bi nga xamante ne lan leen toon kon mooy xam nga lii ci nakaara ji la bokk wa shi'ru min ah, min Euh, mu ne wa shi'ru kon wa shi'ru li nga xamante ne mooy euh, poésie min iblis ci iblis la jóge loolu mi naan nakaara poésie jóge moo loolu moo ñaata Seydina Hassan ibn Thabit gis nañ yonent mi alayhi salaatu salaam lan la ko doon uhjuhum wa ruuhul qudus ma'ak soo mooy gars yi bu ñu doon kii lislaam mu naan leen ay mu ne ko <coughs> mu naan Seydina Hassan aywa defaral sa way mooy kiiwal tontu leen songu leen ci sa vers yi ngay def sa poésie yi ngay def wa ruuxul qudsi seydinaa jibril mu ngi ànd ak yow ah kon lii nakaara la wal xamru jimaa'ul ismi lii nag dëgg la sàngara moo dajale mboolem bàkkaar yi moo leen moo leen peek waaw moo tax wa moom boo bañee def bàkkaar gaa yi ne la bàkkaar yaa ngi nii tànnal benn bu bu bu amee benn sa mooy bu ci def benn waaw ak gaa yi nettali naan waa ji dañ ne ko rayal gone gi rayal liir bi wala nga njaaloog ndaw si walla nga naan sàngara ñetti yi fi nekk def ci benn mu ne non ray bakkan moom duma ko def njaaloo it duma ko def bon lii moom comme que lu ñuy naan kese la xaaral mu jël mu jël naan bam naanee màndi di tàqale ko xel mi njaaloo ray gone ga def yépp <coughs> en tout ndax non moom dalay dalay yóbbu feneen moo tax gaa yi dañuy naan ba pëw duñu xam fu ba fu leen jant bi féete ñuy ñuy de ko ne rek yoo xam ne bu ñu kii woon bu ñu leen ne na ko def duñu ko gëm wala dañ naan déedéet kon wal xamru sàngara jimaawul ismi mooy li boole yi mboolem bàkkaar yi mooy boo ko xasee naan moom amul lu dul bàkkaar loo xam ne manoo ko def waaw <coughs> lépp nga mën a def man ngaa rey nit jël sa oto mbëkk nit ñi dem toog wala nga jël bal dóor kenn wala jël paaka dabbos ko kenn toog ba pare yu bon yépp man nga koo def parce que yaar fi naan sàngara mu ne wan nisaa habaayilu shaytaan mu ne jigéen ñi habaayilu shaytaan yi ay kii lañu kanaal lañ yoo xam ne shaytaane day jaar ci ñoom waaw ah, mooy gaa yi bari na yoo xam ne buñ bëggee mu jaar ci seen yu mbon yi ci jigéen ñi lañ koy jaaree waaw ah, <coughs> waaye shaytaane <coughs> mooy lii nii bokk na ci côté. nakaara gi waaw parce que seytaane vrai c'est vrai ci benn côté que ni ñoom moom du leen di exploiter moo tax yonent bi sallam ne dajjal dajjal masiixu dajjal bu ñëwee yahuud yi jigéen ñi ñoo ëpp ñu koy topp waaw moo tax moo tax nag ñun moom waruñoo am mbetteel buñ gisee féministes yi ni ñu ni ñuy pulluler ci réew yi parce que c'est ah ñooy la ñoo fi ñoo ñoo ñooy ñooy ñooy lay taayal bi boo gisee ñoom ak juif yi daanaka sorewuñu ab ab liggéey waaw foo jàll mouvement féminin féministe yi te nag mooy li mooy ñoom ci liberti libertinage total ci la ñuy ne. daanaka li mais waxuma la li l'islam di wax mais mbañu mbuus rek lépp lañuy ñuy màbb waaye les femmes sont libre de leur corps lu leen neex def lu leen neex sol lu leen neex def lu leen neex sol waaw lu leen neex waxe waaw léegi nag yéen góor yi soyez des robots topp leen nee téye leen seen bopp yu mel noonu mooy loolu lañ fi newe mais ñoom boo seetloo ñoo yahudi ñoo bokkub liggéey parce que dajjal lañuy ñoom ñoom ñooy lee soldats de dajjal moo tax côté am na côté boo xam ne dëgg la. wan nisaa'u habaa'ilu shaytaan waaye du ci luñ joyal de voilà mooy parce que Iblis bari na yoo xam ne bu bëggee mu dox ah moo tax gars yi seen seen seen seen caaxaan yëpp boo seetloo même hatta mooy dañoo mujj def ko marchandise ba pare gaa yi ñoo leen def marchandise de ba pare jàppaleen ne leen lool mooy seen liberté bu ñuy jaayu mat laa sax foog ñu jël di jigéen bu solul dara daal di ko fay teg ngir mbir yi jar waaw yambar mu romb rek mu kii la nga ne xaaral ma dem te looloo la fa yóbbu nga jëndaale commerce bu ñu bëgg mu dox ñu ut ay mannequin teg leen fa ñu toog ngir sourire gaa yi rek gaa yi di ñëw lool kese la ñu def leen ñoom kii lañ leen def mooy produit de marketing ñu jàpp ne ñoom nag ñu libre hein mooy bari na mooy lépp loo xam ne lu lu lu lu yées la di yóbbaate ci mbon boo seetloo Iblis day jaare ci ñoom en général waaw waaw moo tax xam nga lu yeneen ci alayhi salaatu salaam naan masumaa gis <coughs> naaqisaatu aqlin wa diin adhabu bi lubbi rajuli minkun waaw masumaa gis mu ne man yeneen saa salaam tax xadiis boobu mu ci saxiix yi mu naan bi mu naan man masumaa gis ñoo xamante ne <coughs> mooy seen xel dafa desee mat dëgg-dëgg loolu nag yonent bi alayhi salaam mu ne mooy loolu du xasan ah. yonent bi alayhi salaam mooy réalité la boo xam ne lu nekk expliqué na lu tax waaw mooy ba mu ne yéen gis naa ne e, saraxeleet gis naa ne yéen ëpp lu ngeen di dugg safar ñu ba ma rombee safar yéen a waaw ñu ne ko lu tax yaa rasulallah mu ne ndax li am na ñoom yukk fur na ndax jigéen ñi dañuy weddi dañoo gaaw a weddi ñu ne ko day wedd dañuy weddi buur yàlla mu ne déedéet njekk lañuy ñuy weddi mu ne gis nga bu leen kenn defaloon yiiwu seen giirug dund bu ñu gisee ci yow lu ñaaw benn bés ne la masoo leen a defal lu baax mu ne looloo tax looloo tax ñu ëpp safara Allah kon léegi mu daal di ne moom masula gis ñu mel noonu ba pare daq mën a yóbbu saalu xel ku am xel ah góor gu am xel xel mu ñaw ku ñoom waaw ni ñu mën a détourner nit koo xam ne ku ferme ci position ki kii ñu détourner la ba yow mais yow sincèrement ya nga nangul woon ci yu bon yépp danga koy commencer di def te dara taxul lu dul moom waaw waaw. loolu te loolu wax na lu tax ndax nee na mu ne ndax lan moo tax côté seede bi lan moo tax lool mu ne ndax est-ce que nekkul ne seede ñoom buur yàlla. mooy dane booy seede comme ne suuratu baqara ñaari góor walla benn góor ak ñaari jigéen an tadilla uxraahuma fa tudhakkira ihdaahuma al-uxra ndax bu kenn ki fàttee bu mooy bu réeree mooy bu mbir yi ndax comme que mooy buur yàllaa ko defe noonu moo leen bind ñoom ñu nekk ñu émotive émotion yi dañ cee bari na mais looloo tax nag ñoom tamit ñoo njëkk nangu dëgg ke góor ñi waaw góor moom pour mu nangu dëgg du yomb parce que gars mais nag bu jàppee bu jàppee dëgg moom moom du ko teel a ba mais ndaw jigéen moom day teel a jàpp yooyu moom moom moom boo ko wanee dëgg man na cee ànd léegi mais boo bu dëgëru léegi mu demaat léegi mu demaat parce que émotion yee dem noonu rek voilà mu ne loolu mooy affaire côté xel mi li ñuy wax seede bi ñaar parce que émotion yi man naa tax ñu ne eh, kii nag moom du ñu ko seedeel lii. ndax buñ ko ko seedalee affaire am day yàqu alors que bu bu dee góor la woon danaan non yàlla daal daa wax ñu seede man fekke naa ko ab seede laa damay seede moom du ñu xool bon conséquences yi bu ma seedee ndaw si man na cee xool yooyu ba tax mu ne non non yi waa ji deful lii pour lool kese parce que da koo yërëm nee na. <coughs> quant à wàññeeku diina gi mooy mooy jamono yoo xam ne du ñu julli mooy bu ñu amee seen mbërëg yi mu wax loolu voilà. mais loolu moo gën ci ñoom loolu loolu la yàlla bëggee ku nekk mooy ku nekk buur yàlla daa am fu la teg mooy gaa yi kon yu bari yu ñuy def ci yu yées ci ñoom lañ koy jaarale waaw ci ñi nga xam ne moo ñi sàggan ci ñoom bien sûr voilà mu ne nag wa wa shababu shubatun junun kanta ndaw branche la ci ndof <laughs> <laughs> liin minan nakaara <laughs> it moom da gis ne bon euh, c'est à revoir ça tax <laughs> imaam alxaafis ibn Kasiir ne wa fiihi hada alxadis garibun wa fiihi nakaara ak jeunesse <coughs> ak ndaw shobatun minal junun ab pàcc la rek bépp branche la ci ndox mooy xam nga am na benn benn benn kii mooy xale bu nee en bu nee jeune nit bu nekkee jeunesse mooy c'est vrai que day day insouciant ci yu bari mooy jeunes yi mais li mooy yi ñu bëgg lim leen jaral daanaka duñ xalaat sax seen avenir buñ bëggee dara duñ xalaat sax seen avenir waa côté boobu nag moom loolu ak ndof la <coughs> waaw <coughs> loolu nag ak ndof la mooy boo bëggee dara yow doo xool sax mais lii ma bëgg nii moom sama avenir après moom fan lay teereek man <coughs> loolu lépp doo ko xool. kon wa shababu ak ndaw ak jeunesse shubatun ab carla minal jununi ci ndof mooy ci ñenn ñi waaw moo tax gars yi jeunes jeunes yi lañuy ñuy utiliser di gars yi bëgg caaxaan yépp dooley jeunes yi dañ koo soxla waaw léegi ñu brader seen àddina ñu brader seen àddina ak seen lépp du ñu sax faale dara ndax parce que gars yi di leen utiliser noonu mooy kooku kay loolu kay ak ndof la mu ne wa sharral mais nag bon loolu <coughs> bon mu ne nag li yées ci lu nit mën a saag euh, fàggu wërsëgam mooy jaare ko ci loo xam ne riba la waaw mooy xaraam yi rek <coughs> mooy xaraam yi ñun nag alhamdulilah gisoon nañ les transactions commerciales illi les transactions commerciales surtout yu ci yées njaay yi nga xam ne dañ koo xaraamal loolu nag kon nag jarul développement wa sharral makasibi li yées lu nit mën a fàggu am amam ak li muy dunde mooy loo xam ne dafa xaraam riba la mu ne wa sharral maakili aklu maalil yatiim li yées nag lu nit di lekk di ko dugal ci biiram mooy nga fekk alalu jirim nga ne ko tungaañ di ko lekk waaw ñu dénk la ko yow nga koy nga ciy noose ñu naan paa de biir bi mooy almeeru ganaar yi ndeke almeeru ganaar yépp nda euh, alalu jirim la li alquran ne euh, gaa yi nga xam ne innal ladina yaquluuna amwaalal yataama zulman innamaa yaquluuna fi butuunihim naaran wa sayaslawna mu ne gaa yi nga xam ne dañuy lekk alalu jirim yi hein alalu jirim yi lañuy lekk ñi nga xam ne alalu jirim yi lañuy lekk man ci tooñ waaw mu ne ñooñu innama li am dëgg dégg mooy ba ñuy lekk loolu jël alal ji di dem di jëndi defi course voilà jënd saaku ceeb jënd xar fële jënd ganaar fële jënd ay keccax keccax sax duñu ko laal parce que jàpp nañ ne bon loolu moom non seeti leneen lépp ndekete yoo paa bi moom alalu jirim yi ñu ko dénk moom lay noose ah bu ñu waxee mu naan ci kër gi lañ nekk ñoom laay dundal ñu ganaar moo leen di dundal walla xar manoo leen loo xam ne du pasar pasar alal yeew sa bopp ngay wax suñu borom ne gis nga jamono ja ñuy lekk loolu mooy safara la ñuy lekk ci loolu mooy xaqiiqa bi mooy réalité bi ceeb bi muy lekk ci alal kooku mooy ne safara lay dugal ci biir mi waaw mooy la mu wax fële rek ca xadiis ba abu abu Salabatul Xushani ak yaay Maymuna euh, radiyallahu anha alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi euh, wal wal fidda innama yujarjiru fi batnihi naaru jahannam waaw sayyidatu Maymuna bint al-Harith al-Hilaliya mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ki nga xam ne day naan ci ndawul or wala xaalis kooku ba mu koy naan lay box boxi ci biir bët la muy naan muy jàll loolu safaraw jahannama kesel kon mu ne wa sharal maakili yaklu maalil yatim li yépp lu yées li nit lu gën yées li man a lekk mooy lekk alalu jërim mu ne wa sa'idu man wa'ida bi ghayri ki texe nag mooy ki nga xam ne day day day yeewu ci mbiru li dal keneen waaw erreur keneen mais boo ko xamee kay danga cee war a jariñoo nga bañ cee jaaraat fi waay jaarat torox yow nga xam ko ba pare di fa jaar mais vraiment yow muusoo dara waaw kon ki texe mooy liñ naan da jàng ci erreuru jàmbur bu nit defee erreur yow da ñëw ne ci daba jaaraat ci fam jaar mooy lu la ci dal kon yaa ko tey wa sa'idu ki ti texe man mooy ki nga xam ne wa'iza moom la mooy ki waaru bi ghayri jaare ko ci keneen mu ne wa shaqiyu man shaqiya fi batni ummi ki nga xam ne nag moo texee di mooy ka texee di cay biiru yaayam la texee di woon nii yëpp ay xadis yu wér la mais xadis bii nii ñu ne nii nii nii xutba bii nii wéru wa shaqiyu man shaqiya bi fi batni ummi ki texee di mooy ki texee di ci biiru ndeyam mooy ndax fa la buur yàlla di bindee nit ki processus bi ne woon ci say xadiis sayna Abdullah ibn Mas'ud bi ne ci al al al al arba'in an-nawawiyya te imaam an-Nawawi foofu ci processus yooyu ci la soroon borom bi bind naan waa ji malaaka bi est ce que waa ji ku texe la wala ku texee di la kon kay wa yu kon kay loolu dëgër na feneen wa shaqiyu ki texe di man shaqiya mooy ki texee di fee ba ñoom ni ci biiru ndeyam wa innama yasiru ahadukum ila mawdi'i arba'ati adrum kenn nag ki nekk ci yéen fi ngay teere ji mooy foo xamante ni bërëb boo xam ne quatre ampa euh, kii ba ci conc yi loolu mooy ampa baaraam yi ba ci kii loolu Euh, lu toll noonu fa ngay dem mooy mooy xabru voilà mooy nit ki moom loo fi màgg-màgg ak lu la gaay man di wax ah au moins xanaa nga lakk ba jeex ku dee ci lakk gaay yi wuñ sa koor ngir suul la walla gaynde yi reere la wala seeg gi waaw loolu moom mooy yow sa bàmmeel mooy ci biiru gaynde yi mais sinon ñu ëpp ci nit ñi ci suuf lañ leen di suul kon mu ne foofu ngeen di mujjëre wal amra ila mbir mi dëgg-dëgg nag mbir mu àllaaxira la jëm de waaw mbir yi àllaaxira la jëm wo wa milaakil amali xawaatima li gën ci mbir yi ci jëf yi te li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy garde mbir yi nag jëf yi mooy fa nga xamante ne faray jeexe waaw mooy fi nit ki di jeexe moo tax mujj mujj ko rafet am solo loo fi jëf jëf jëf jëf jëf sa mujj nga nekk yéeféer mooy c'est fini ah waaw loo bon bon bonit sa mujj nga mu rafet jeex naa ah. waa léegi lool la kon mbir yi lii téeméeri dëgg dëgg jëf mooy feebar wa lii yépp xam nga lii tamit xadis bu wér wax na lu mel nii wa rawaaya rawaayal kadib waaw kantaa nag li nga xam ne moom la nit di wax di ci màndeeka naan ci ay wax ak i jëf ah di ko xalaat aka manigaasee ka def yi ci yées mooy yi nga xam ne ci ci kàcc la jëm waaw waaw nit di ko xalaat di ko kii li gën li gën yées li ngay xalaat ak a jëf mooy yi nga xam ne ay nar la wa kullu ma huwa atin te lépp loo xam ne day ñëw lu jege la ah, waaw l'an 2000 Sénégal ko sera comme Paris gars bañ ko dalee di wax léegi kenn waxatul l'an 2000 gars yi ngi 2018 weesu nañ ko mooy dafa gaaw affaire yee gaaw waaw ba ngay ne primaire ak bi nga nee paa ak gaaw saa yi léegi nag problème am na de mu ne kon wa kullu ma lépp loo xam ne luy ñëw la xarib xarib xarib lu jege la <coughs> mu ne wa sibaabal mu'mini fusuq kanta saaga ab jullit moom di ko ŋàññ loolu ak génn topp la wa lii yëpp ay xadiis yu wér la wa qitaalul mu'minu kufru kanta rayub jullit moom loolu moom ak kéefër la waaw boo rayee jullit le fait nga rey ko lool mooy loolu ak kéefër la parce que jullit kenn du ko rey waaw wala tuaadi man taraaw faahu yaqulu laa ilaha illa allah loolu la sëñ bi di wax wala tuaadi bul noonoo sax waxuma la bay rey radiyallahu anhu ki nga xam ne dangaa gis gémmiñam mu naan laa ilaha illallah bul noonoog moom waxatuma la koo dul noonoog moom nan nga koy rey voilà kon mu ne kon wa qitaalul mu'mini kufru da di xeex akub jullit moom loo kéefér mu ne wa akla lahmihi min ma'siyatillah kantaa di lekk euh, yàppam mooy jëw kooku moom ci mooy yàlla yu rëy yi la bokk wa xurmati maalihi ka dami ah. ormaay alalam moom comme arma mooy ormaay dereetam ni alalam ñoŋe ni dereetam ni ni ni ni dereetam ñoŋe noonu la alalu nit ki tamit ñoŋe ah mooy yow alalu nit ki euh, ni nga amul sañ-sañ tuur dereetam noon nga amul sañ-sañ daal di luubal alalam mu ne wa man yata'alla ala allahi yukdhiba képp nag koo xam ne day jéem a taxaw palaasu yàlla naan waaye taxaw waaye suba lii mooy xew walla lii buur yàlla nee na buur yàlla da lay kàccloo waaw waaw gaa yi toog élection yii di ñëw di way gañe en général ñi ko wax yépp boo seetloo ko gañewul <laughs> waaw bon yow neen insha allah sax xoola yeneen saa salaam Euh, bi mu naan euh, bi muy kii gaa yi ñëw laaj ko mu ne leen dem leen bu subaa naa leen tontu suñu borom subhaanahu wa pourtant dina ko tontu dina ko tontu mais le fait mu fàtte wax insha allah loolu moo tax mu ne moo tax mu ne te xoolal ni mu def dafa ñëw tontu ko lépp laaj yépp ba pare ca fin ba mu paree ci laaj yi la ne ko nag wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ko nag bul waxati dara bul waxati naan dinaa def lii ëllëg lu dul mu soob yàlla dee ci teg insha allah kantaa gaay yi xam nga loolu moom ñi ñeme yàlla nag wala di jaay ne ñoom ay ay gaay ni kilifa dañ ci diine ji wala yooyu da ngay gis ñu toog di jéem a décider naan xam nga ne saa salaam da leen ne dinaa leen tontu mooy loolu ma leen tontu mais ñi ñoom li ñuy wax mooy ay xabaar lañ naan suba lii mooy xew <coughs> waaw <coughs> di way sa doom ji dina juddu dina màgg te dina am barke dina am dina am xéewal far mu faatu waaja moom ko ko doon nettali kooku nag bon waajooju moom comme que man wóolu may mbirum quoi <laughs> am na nag ku ma nettali ne doo ko doo wax da ko doon masa wax ne sëriñ ba dafa ñëw ñu tudde ko benn xale <laughs> benn liir buy dóoru juddu ñu tudde ko nag mu ñëw ne mu ñëw ci tudd bi ne ne naan dina màgg dina am alal dina xaw ma malan après fi ñu yóbboo gone gi tuuti fi mu non dañ ko tudd mu tudd ba pare toog biñ toogee nag di waxtaan après xam nga jigéen gi yóbbuwaat xale bi liir bi mu ne fa nag di wax naan di wax yu yi nga xam ne ñoo war a euh, yu baax yi naan xale di ko assuré yu bari fi muy waxe noonu gaa yi ñëw ndéey ko ne ko ah liir bi delluwaat na de waaw mais suuf ko waa ji ko wax moom en tout cas man wóoluwuma ko waaw waa ji ko nettali moom kooku ku wóor la mais waa ji ko wax kooku moom moom wóoluwuma ko quoi waaw parce que ab oustaz la nag mais bon kooku moom saa kooku moom dangay waaru <laughs> parce que yi muy nettali ci xaraaba ak yoo xamante ne nii euh, yu tumuranke daa bari lool waaw moom moom en tout cas daal ay pointillés ci ay waxam yu bari waaw léegi mooy façon yu mel noonu rek boo taxawee yow loo xam ne buur yàlla la buur yàllaa ko jagoo nga ne man loolu si dina baax kii pëy kii te doo insha allah mukk wala yow nga ñëw ne ah ñu ñaan yàlla rek nañ ñaan yàlla waaw loolu waxal loolu mais nga ñëw di dogu rek di dogu ah wa man yata'alla ala allah yukdhib wa man yastaghfiru yaghfir la képp ku jéggalu buur yàlla ñaan ko mu jéggal la dina la jéggal wa man ya'fu ya'fu nag koo xamante ne <coughs> dangay ñaan buur yàlla sàkku ngir yàlla ngir mu ah, afa buur yàlla dina la jëllal dina la jéggal ah wa man yakzim yajurhu Allah képp koo xam ne nag da ngay nëbb sa mer waaw boo meree nga nëbb ko tu buur yàlla mais loo xam nga lii it alquran la wal kaadimiina al ghayz wal aafiina anil naas wallahu yuhibbul muhsiniin buur yàlla nee na ñoom nag yée daraja ju rëy la ñi rafet way rafetal yi ñoo ko man waaw moom la ñuy nettali naan Seydina Zayd ibn al Seydina Ali ibn al Husayn Ali ibn al Husayn Ali ibn al Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anil jami ah, muy al-Husayn Seydina bi da sottil ndox am na tamit ñu nettali ci ñeneen ah. eh, foog naa Amr ibn Maymun tamit am na ñuy nettali nettali mooy jaam bi dafa ñëw di ko sottil muy jàpp après fi mu koy sottil rek sata la gi mooy ndox li ñu defoon kii bi quoi ndox mi mu wadd rek toj bopp bi euh, mu gis ne mer na mu ne mu fàttali ko aaya boobu wal kaadimiina al ghayz suñu boroom nee na ñii nga xam ne dañuy mer nëbb seen mer mu ne ko kon kadamtu ghayzi waaw kon nëbb naa sama mer léegi mu ne ko wal aafiina anin naas waaye sama borom da cee teg leneen nee na ñi nga xam ne dañuy jéggal nit ñi ñi leen tooñ mu ne ko afawtu laka waaw kon jéggal naa la ginnaaw ba nga ma defee lii lépp maa ngi naaj ci may garaawul noo seulement boo ma xoolatee doo gis mer googu ci mag waaye jéggal naa la mu ne ko waaye am na lu ci suñu borom teg aaya bi na ne wallaahu te buur yàlla yuhibbul muhsiniin dafa dafa sopp nag ñiy rafetal mu ne ko demal léegi libre nga dootoo jaam libre nga moomatuma la demal nga vaquer wu say préoccupation la loolu loolu rëy la voilà mais nag jombul ci sëy ki ci ñooñu ñooñ ñooy ñooñu gay yi léegi kon mu ne kon waman yakzim yajurhullah ku mer denc sa mer te buur yàlla rek tax loolu nag bokk la jàmbat ba doyal taxaw naan denc naa ko ngir yàlla dencoo dara loolu mooy yow dangaa ngaa protester ba neex la foo mën a wax ci toit boo mën a toog jàmbat fa jàmbat nga fa ba pare ne waaw ah, léegi eh, kii ngir yàlla déedéet buur yàlla taxul. loolu buur yàlla xam na dëgg ne yow loolu taxul sinon ku la waroon gis rek warula xam ne yow mer nga mu ne wa man yasbir ala raziyati yu'awidhu Allah képp koo xam ne dafa <coughs> muñ yoo xam ne yu yiis la buur yàlla dalay échanger loolu lu gën waaw waaw razaya yi mooy lu mu neex neex neex bu ci dem bon je fii wéet naa ah samedi gii sa waaye koñ bi gaa yëpp a ngi ci dansi nii quoi gaa yi ñu ngi ci kii fii ma nekk fi man rek buur yàlla ne muñal ci loolu boo muñee lool buur yàlla dina la échanger lu gën loolu te mooy boppam la lay échanger mooy gaa yi bàyyi leen moom mu def sa sa mu nekk ki ngay ki ki lay wéttali te nag wax dëgg yàlla nag ku buur yàlla y wéttali nag moo gën wax fee nga xam ne boo moywul sax fusillade am fa ñu ñu boole waale la ci waaw ñàq xaalis nga fay nekke perte temps boo ñëwee màndi boo moywul bu ba pare def fa lu yées loolu lépp di bàkkaar sa xol wi gën a taq nga ñëw nag tëdd doo yeewu lu bari rëcc la te bu ra bu dee buur yàlla nag ngay wéetal lool kay xanaa moo gën loo am kon waman yasbir ala raziya moo yu yées yi gaa yi def yépp làmb ja bul dem <coughs> gaa yee ngi ci télé yi ruye ci tele yi lax làmb ji suñu boroom ne muñal ci yooyu ah buur yàlla dina la ji boo demee sax yow day dem ba yooyu sincèrement sincère mook mook yi fi mais mooy yoo xam ne daa mënatu la ma mooy mënatu la yëngal fenn waaw mënatu la yàqal sax benn tiers kese dootu la ko mën a yàqal waaw léegi de ku weddi nag defal te yàlla tax rek nga commencé essayer nga xool dina dem ba yow da mais man Ligue des champions man xamatuma ci dara te pourtant temps fan laa woon fan sa bu rëy laa woon ndax lan muñal ci yu yées yooyu gars yi nekk parce que day rey temps waaw waaw nga sànq la sëñ bi wax lim lay wax ah. bakkanu gis nga bakk nokki nit ku ne bis dina ñëw ñu laaj la ko de man nga cee jënd trésor am ci loo xam ne yiwam du jeex boo ko sànkee nag ci loo xamante ne du lu neex yàlla yow am nga problème damaa am jot nag am naa temps loolu ko xamul moo koy wax kon mu ne <clears throat> ba léegi discours discours bi tabu waaye bu Seydina Uqbat ibn Amir al-Juhani bi sanadin da'if voilà loolu il faut nga koy préciser même bu dee ne li nekk ci biir discours bi bari na loo xamante ne wér na feneen mais am nay nakaara comme niñ la ko waxee sànq li imaam al-Hafiz Kathir rahmatullah alayhi kon ñu ngi woon fan wa man yasbir ala ar-raziyati yu'awwidhu Allah bi ci tegu wa man yabtaghi sum'ata yusammi'u Allah bi laahu bi képp koo xam ne nag yow li ngay jëf danga ciy sàkku dégg tëlëg gis tël buur yàlla day lay mooy ne buur yàlla xam nga lii tamit am na wér na feneen wax ju mel nii ci yeneen saa salaam bu dee wérul fii wér na feneen mooy waajoo xamante ne nii ngis tël non ngis tëlkat international la dégg tël moom moom dafa bëgg li muy def dara jamais mu def ngir yàlla day def ngir nit ñi ne ngir mu am way way wu rafet rek loolu rek a ko yitteel waaw eh, sawaay sawaay nag non nitu yàlla dëgg la moom yooyoo ko neex buy jaamu yàlla ci biir nit ñi da koy defe noo xam ne foo jaar ngir am li ci nit ñi wax buy saraxe sax foo jaar li muy joxe mais bu doon moom kese de toute façon du joxe bu doon kenn newu fa ku ko mën a seede du joxe mais comme que fii ay wa gàmmu gi mu génn ci patante bi dóor lu bari dóor ko ba ñépp gis loolu ban njariñ la xanaa mënoon nga ko jox xale buy romb rek mu teg ko ci taabal bi mais il faut mu wane ko te loolu leer na ne kooku am na ku koy jàngal lu ëpp solo lu gàmmukat bi wax fuuf gàmmukat bi sax day nëx nëxal xelam mais pour pourtant lu bari la ñuy joxe pare di ko wane ci biir nit ñi suñu borom nag ne képp yonent sa salaam kon fii ci hadis bu da'if voilà voilà voilà mais wax na feneen kene ku fi ku fi ku fi ngistal buur yàlla dalay wanal mooy yow da nga bëggoon gaa yi gis lu baax lu rafet ci yow yow lu yées la lay wanal voilà ngay déggtal bëgg ñu lay déggal ci lu baax mu wanal le contraire voilà man raa ara allahu bi wa man yusammi yusammi allahu bi loolu wér na ci sa saa salaam mais sauf que voilà kon wa man yabtaxi suma képp koo xam ne moom day sàkku ñu koy bëgg rek tout le temps du def dara ngir yàlla xam nga nit ku mel noonu lool moo tax en tant que wolof ñun ñu war a seetaat suñu bopp parce que daanaka suñu jëf yépp daanaka boo ci génnee yooyu du bari waaw suñu jëf yiw yi yoo xam ne daanaka presque pour nit ñi bon niñ may gise loolu baax na ci diine mooy di xool des fois niñ lay gise mais yow bu dee lool kese nga topp tout le temps tour le temps day tax yow kañ ngay kañ ngay bàyyil yàlla lenn loo xam ne danga naan lii ngir yàlla <coughs> mu ne nag képp nag ku mel noonu yusammi'u Allahu bi li ngay bañ lu yées yi nga bañ nag buur yàlla eh, di ko def nit ñi di ko dégg loolu lay buur yàlla def nit ñi di ko dégg moo tax seetloo waajoo xamante ne ni dafa bëgg ay ngistal lii nit ñi dañuy dem ba xam ko ci moom buy ñëw ñu ne eh, saay mu ngay ñëwati de saay nag moom dafa bëggub tiitar quoi. mooy te pourtant moom jàpp na li muy def mooy tax gaa yi di ko naw mais. comme que gars yi tamit lañ koy jëw <laughs> mooy moom it du ko dégg xanaa mu for ko ci wéyu bëy wala kenn nettali ko mais moom li mu bëgg mooy kenn mooy day mujj moom fu mu jaar sax gars yi nag yi eh, yi gars ngi ñëw de te pourtant dafa bëgg ñuy xam ci ñuy koy dégg ci lu baax mais léegi saye ndax buur yàllaa ko fay loolu waaw al al kan al jazaa'u min jinsi min jinsil amal liñ lay fay mooy li të li li jegeek li ngay def rek mu ne wa man yasbir yud'ifu Allahu la képp ku muñ nag buur yàlla bu lay fay da lay fulandi lim lay fay moo tax innamaa yuwaffa Allahu saabiriina ajrahum bi buur yàlla subhaanahu wa nee na moom mooy faj yi ci loo xam ne amul saytu amul caytu mooy waxul ñaata leen di fay de ku jëf ma fay la fukk non muñkat waxu ko lool muñkat moom buur yàlla moo tax muñ muñkat moom daa raw ñu ci des parce que moom buy muñ bu ñëwee lu war a ci li koy dugal aljana bu yàlla la day xool loolu lépp ne ko aywa yow loolu lépp laa la fay parce que yow amoo woon compte te kenn du la kenn du la saytu naan pour pourquoi kii lan moo tax ñu fay ko lu ëpp lii te pourtant muñ kese la defoon déedéet buur yàlla nee dëgg-dëgg maay fay matal way ngëm way muñ yi seenu seenu fay ci loo xam ne amul caytu amul comptabilité waaw kon waman yasbir yudaa'ifu llaahu la waman ya'si nag yu'adhibhu llaah ku fi mooy yàlla nag bu la buur yàlla jéggalul dina la mbugal waaw moo tax ku la ne sëriñ diw a tax may mooy yàlla yow dangaa muusut parce que sëriñ diw de buñ lay mbugal du la gis te sëriñ diw lu mu baax baax baax gis nga buur yàlla bu la bëggee mbugal day def yow bu sëriñ diw doo ko gis bés boobu waaw du la gis du la gis kon waman ya'si llaha ku mooy buur yàlla yu'adhibhu llah buur yàlla bëggal la waaw ku def lii ma de li alquran di wax gaa yi jàpp ne ñoom seen waxu sëriñ ñi moo gën a foor li alquran wax ñoom dañoo wérin alquran ne ku def lii safara nga jëm sëp nga naan yow da koy def parce que te ñooñ sax waxuñ dëgg amul benn sëriñ boo xam ne nitu yàlla la bu leen def leen lu leen neex <coughs> waaw defal lu la neex boo deewee dem aljana garanti naa la loolu moom c'est dañoo amul fitu wax ko sax fit wi sax dañ koo amul loolu de ku ko wax buur yàlla dégradé la koo man di doon damee danga koy loolu c'est ñun comme que xamuñ luy wàlli yu moo tax parce que wàlli yu nekk lu la neex def ki gën a ragal yàlla moo gën a tiit buur yàlla tax xam kooku mooy gën a ay waxam imagineel kooku dina la ne axalla ah, mais comme que ñun dañoo wa wa fassaru lafdal yaqini bil yaqin fii aaxiril xijri bilaa mawtin yaxin parce que ñoom ñoo fa euh, suuratul xijri wa'bud rabbaka ah ragalal sa borom xataa yatiyakal yaqin ba ni la yaqin di dikkale gaa yi ñëw tekkee yaqin googu ne mooy du dee mooy boo amee yaqin nga bàyyi nga bàyyi jaamu yàlla ji boo amee certitude nga bàyyi jaamu yàlla ji wax yooyu yàggoon nañ ci fan yi kon suñu moon mu ne. ba léegi Uqbat ibn Amir ci xadiis bu da'if bii mu ne yonent ma lay saar saam keroog Tabuk lii la wax mu ne kon ci biir moom ginnaaw bi mu ne wa man ya'si Allah yu'adhibullah allahumma ighfir lii wa li ummati mu ne yonent ma lay saar saam ne allahumma buur yàlla ighfir lii yàlla nag ma jéggal wa li ummati te jéggal sama xeet amin waaye nag fiihi daaf allahumma ighfir lii wali ummati mu ne buur yàlla yàlla nga ma jéggal wali ummati ak sama xeet allahumma ighfir lii wali ummati buur yàlla yàlla nga ma jéggal ak sama xeet muy ñaata ñetti yoon après mu ne astaghfirullah lii wa lakum maa ngi sàkku ñaan di ñaan buur yàlla mu jéggal ma waaye di ñaan buur yàlla mu jéggal leen kon lii mooy li nga xamante ne moom la imaam al-Bayhaqi solo waaye gis nga wax nañ la càllale bi <laughs> que ne euh, li ci imaam al-Hafiz ibn Hajar euh, wax dëgg lool la deme <coughs> wax nañ la ci càllale bi ci boppam dafa am matru voilà dafa am ab matruuk kon nag ah kon xam nañ mbir mi sauf sauf que même bu dee ne li ci biir gis nga li ci biir moom li ci ëpp écrasante majorité li mooy loolu am na feneen fu mu wéree saxal na ye lu ko saxal na ko sunna saxal na ko voilà mais mënuñu ko def argent comptant loolu il faut ñu koy préciser hadis bu da'if doo ko def argent comptant di ko nettali naan nii la demee woon moo tax ci biir tout temps ñu naan ci hadis bu da'if bi ci sanad bu da'if bi il faut loolu tamit di clair tey leer waaw di clair muy leer nañ ba bu ko defee kenn du am du du def def la jàpp de parce que taxawal yonent sa salaam waxoon na man ku fi nettali loo xam ne gis nga ne du dëgg nga nettali ma yow xamal ne yow kenn ci expliquer kat yi nga bokk ci waxkatu yu amul yi te waxoon na ku ma waxal lu amul fal yali ji naar doxal mu mu gën a gaawee dem duggi safara yow bu fi taxaw sax di xaar waaw waaw moo tax lu mu rafet nii bul jël naan qaala rasulullah di insister di kii déet mbir mi wérul nag léegi kon Tabuk <coughs> insha allah kon tey insha allah kon lii la ñuy gis parce que euh, li nga xam ne moo ci tegu après nañ ko gis ci jataay bii di ñëw insha allah continuer kon yeneen ma lay saar saar agsi na Tabuk agsi na Tabuk <coughs> benn laaj ginnaaw buñ gisee moom lan lay wax mooy li fay xew après ak yeneen xew-xew yi mooy mais où sont les romains <laughs> où sont les mais ana gaay du ñoom la yonent sallallahu alayhi wasallam ngir xarije ñoom noo parce que dañ leen doon tëkku ay xabaar ñëw nañ ne gaay yi gis nga euh, arab yi nekk ci faubourg l'empire byzance perse non perse fa Rome romain byzantin waa Ghassan maliku Ghassan ñoom maliku maliku euh, Bali gaa yooyu waa Bali tribu yooyu ñoom ci seen bopp dajaloo ne César Hiraqle moom it mu ngay waajal ba yonent sallallahu alayhi wasallam génn fekki leen ca seenum seen seen seen seen seen seen kii nag parce que euh, comme nañ waxoon menaces yi doo toog ñu lay menacer nga toog di di di tooyali bët gaa yi bu ñu xamee ne noonu nga mel ku tëb dal sa kaw léegi nag laaj bi mooy mais ana gaa yi dañ naan loolu insha allah dinañ ko gis ak xew-xew yi nga xam ne ñoo xew foofale ci tabu ak yan ñoo fa xew insha allah naafiq yi nag pare guñ ci ñoom ah, am na lu ma leen woon dinañ ko dinañ ci ñëwaat mais sama xele ci génnoon si <laughs> mais loolu dañuy bàyyi ba bii di ñëw bi naa feqi di di di di di euh, parce que li ñu wax sànq moom ma ko fàttali mooy nit ki nga xam ne day saboote affaire diine ji ñuy wax mu naan dama doon fo waaw gaa yi topp di foowe julli di foowe koor comme li muy xewe suñu suñu télé yi rek ci koor yeeg yooyu buñ leen waxee ngeen naan noo dañuy bégal nit ñi dañuy féexal non seulement gaa yi koy def ñi leen di suivre ñoom ñépp a ci yam yeneen saa salaam gaa yi doon def lool. ñu leen di wax ñu naan dañu doon non dañu doon fo rek alxuraan da leen ne ah ah yéen buur yàlla tam ah moom ngeen di saboote moom ngeen di fowe mais yéen nekk ngeen ay yéeféer ginnaaw ba ngeen gëmee <laughs> loolu nag mooy ñun kon ñun ñun ñun sincèrement war nañu seetaat suñu boppa ah. te wax naa la daa nekk doo gis tere bu ko tegul xanaa làmp faal lamp faal moom taluñu yooyu moom ñoo moom taluñu yooyu sax waaw kurul loolu daal xanaa ah man de moom laa xam bon léegi nag peut-être mu am chaîne yu bari yooyu xaw ma leen man bi ma xam daal xam naa mais yi ci des yépp daanaka ku nekk am nga programme xatal RTIs ñoom ñoo yiis daanak ak gaa yooyu ak yi nga xam ne dañ naan ay sëriñu ko moom loolu wal iyaadu billah moo tax loolu moo ma fàttali li ma la ne woon am na fu ma la waxoon ne naafiq yi dañu dajale woon keroog doon saboote quoi jullit ñi naan mu ngi mel ni ñu ngi leen di gis dema buñ demee ñu ngi leen di gis mu ngi mel ni ñu ngi leen gis foofu la ñu yeew leen takk leen bañ leen ngodd romains byzantins yi takk leen def leen ay prisonniers waaw yooyu dinañ ñëw bon dinañ gisit bon imaam at-Tabari rahmatullah alayhi riwaaya yi mu indi que ne aaya boobu li taxoon mu ñëw insha allahu taala ci bi mu naan ndax buur yàlla ak ndawam bi <coughs> moom moom ngeen di saboote bu leen ut laa tantasiru walla laa tantasiru bu leen ut ngànt ndax xat kafartum ba'da imaanikum weddi ngeen ginnaaw bi ngeen gëmee kon insha allahu taala kon tey nii lañuy yem ah ci ghazwatu Tabuk kon loolu lañ gis tey Eh, walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bii di ñëw ko insha allahu taala ñu àggale ba léegi ci ghazwatu Tabuk kon agsi nañu Tabuk aynu Tabuk ah, eh, ah bon am na benn affaire ne mais ana gaa yi doon wax ne Tabuk dañ ko ko tuddee parce que gaa yi dañ doon gas yonent saa salaam ne ma ziltuma tabukaani hatta al dañ naan la loolu waxoon nañ la wéru ah kene li tax Tabuk ci tur boobu foofu lu jóge këne yonent mi alayhi salaatu salaam li tax mu tudd ko mooy euh, bokk na ji tax ñi waxoon ne dañ koo tudde loolu mooy la ma ziltuma tabukaanihi gaa yi nga xam ne dañoo ñëwoon ñaar ñoo ñële doon gas foofu këne looloo taxoon waaye lool waxoon nañ la ne loolu noonu wérul voilà li wér mooy xadiis bi ñu gis boo xadiis Seydina Mu'aaz kan lañ ko gis jotaay bi wees voilà bi mu nee suwa di ngeen àgg waxaat nañ ko sànq di ngeen àgg aynu Tabuk loolu mooy li nga xam ne mooy wér kanta maziltuma tabukaanihi hatta al an loolu xam nga ne loolu loolu noonu laysa bi qawi loolu wérul kon insha allahu taala kon ñu ba jotaay di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama